bismillahi rahmaani yooyu ñu doon lim léegi sëriñ alhaaji mbàkke mu sëriñ mustapha xabsa moo leen def wala am yeneen xasaay du bind ci xasaay di sëriñ tuubaa yi xaada lawo maxtaar lawo mel ni nooru daare ni ak jaalibatul maraaxib ak taysir ak kanzul muhtadin ak muxaddamatul xidma ak muxaddamatul kubra ak muxaddamatul soxra ak yeneen ak yeneen téere yooyu yëpp it ak seeni son ku leen soxla bu dee ci njeereem ak li ko wër mën ngaa laaj sëriñ Moustapha Thiam ca garage bu njëkk ba fa la nekk mooy ba tey boo demee lépp loo ci soxla moo xam son bi la moo xam ci téere yi dana la ci taxawal bu baax a baax ndax am na ci passeef lool te moom it lool rek moo ko ci ñor fas yéene ba liggéey boobu sëñ Alaaji Mbàkke liggéey mu gën a tisaaroo ba gën a yaatu ñëpp mën cee jariñoo kon na ko yàlla na ko yàlla ci barkeb Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaar lahoo ku bëgg a moom nag mën nga ko woo ci numéro téléphone bi muy 77 533 30 18 77 533 30 18 mi ngi ci garage bu njëkk bi rek ba tey bu fekkee ci Touba la ak li ko wër am na ku naa Sëriñ Mortale Jóob mi ngi ci wetu jumaa ji kër Sëriñ Ibra Xujja moom it ba tey pas-pas boobu la ci am ak taxawaay bu sell boobu ci fas yéene ba liggéey boobu gën a gën a tisaaroo moom it ba tey ku bëgg a jokkoo ak moom mën ngaa woote ci numéro téléphone bi muy 77 648 61 52 77 548 61 52 moom it ba tey am na ci taxawaay bu rafet yal na ko Sëriñ Tuubaa fay xaada lahu lahu maxtaara lahu lu kawe njottam kon nag ñu ñëw ci waxtaan wu njëkk wi sëriñ Xamsatu Jaxate am na bis ca Jolof sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaarloo jox ko am mbind ni ko toogal ci buntu xayma bi mu toog fa ab diir sëriñ bi woo ko mu ñëw ci biir xayma bi bi mu duggee fekk ca biir naar bu am daraja xees lool sikkim bi gudd lool mu rafet lool sëriñ bi ni ko nuyul kii mu nuyu ko sëriñ bi ni ko mën ngaa dellu mu dellu ab diir sëriñ bi woowaat ko mu dikk fekku fa naar ba te xayma bi benn bunt la am te fa la toogoon te it kenn romb ko fa mu xaw a jaaxle Sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaaraloo ni ko xam nga ki nga fi fekkoon ko mu mu ni ko déedéet Mbàkke sëriñ bi ni ko Seyduna Hamzatu la radiyallahu taala anhu dama ko soxla woon woo ko li ma ko doon doye nag mooy dama bëggoon bépp daraja boo xam ni amee woon na ko ci xare bu mu masa xare mu jox la lépp te nangul na ma ko kon nag du ñàkk nattu ya ko gaaroon am bu la ci gaar siiw na yal nañu yàlla gën a ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo te ànd ak yar ndax liggéeyal ko murit bi mën na cee amee lépp waaye ñu xam ne sëriñ bi kenn mënta ànd ak moom ku dul boroomi yar bokk na ci ay yar yam fa mu la yamloo ak taqoo la mu lay tànnal ci waxtu wu nekk ndax bu ñu seetee sëriñ Amsatoor yal na yàlla yokki leeram bi sëriñ bi jógee ci géej gi bokk na ca la maam Ceerno wax sëriñ bi ñi nga ma boole loon moom laa ci gën a am yaakaar ba tey war nañoo xam ni jëmm yi faatu danañu mën a ñëwaat adduna bu wér wala taxsibanna lasina xutuloo fi sabilillahi amwaata bal ahyaun inda rabbihim yursaxuun ba tey ci biir nettali bi danga ci xam bu wér màggu sëriñ bi ndax gis nga ni daa wax ni dama ko soxla woo ko kon sahaaba yépp radiallahu taala noonu nii lañu mel ci moom xëy na li tax mu woo sayiduna hamsatu radiallahu taala anhu mooy li ñu nuroo aw tur ba tey ci loolu ngay gën a xamee nettali boobee muy wax ni fu ñuy jànge xasidaam yi ma nga ca seen biir ndax gis nga sayiduna hamsatu ni mu teewe fii te génn àdduna lu mat junniy at wala alam ñu ñëw ci nettalib ñaareel bi sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo ca jolof am na bis muy bind dégg ay fas di yëngatu mu ni loolu lu mu ñu wax ko ko mu ni man daal jaaxle naa koo xam ni tëkkatut tukkeetut te fu waaye defaree aw naaru góoram ba mu suur mu war a andi te saa boroom it xamalaguma nu ma leen di def daa di wax sëriñ Amsatu nañu leen yeew ci biti ba ñu leen yeewee ñu nekk fa ab diir dagg gédd ya daw ñëw di wër kër gi sëriñ bi génn ni ana loolu lu mu ñu ni ko naari góor yi la mu ni man de jaaxle naa koo xam ni tëkkatut tukkeetut te fu waaye defare aw naaru góoram ba mu suur andi te saa boroom it xamaluguma nu ma leen di def xaalal ma laaj saa boroom seen mbir nestuut mu ni saa boroom nee na ma naaru góor yii da cee am wow daa bokk ca naaru góor ya ñu joxe loon soxna si nee na moom la ma tàmbulee fay ak waruwaay yu bari yu ñëwagul siiw na lépp loo gis wala nga dégg ko am na sabab am na lu muy xamle loolu yi nag moo tax ña xam yàlla subhaanahu wa taala foo leen fekk dañuy fees dell ak ndax sunu boroom daa bërile ba noppi xereñ képp ku mu tàmbalee wan ak xereñam nag foo tollu waaru ngay dëkke ba tey jëpp jëf ju sell day am ak fay ci àdduna amaat ak fay ëllëg su ko defee sunu boroom mbiram yépp da leen a wutal ay ab moo tax lu mu lay fay ci àdduna bu fa saw fan aggul da koy fay koo xam ni ci yow la bokk moo tax wala fi di wax naan liggéeyum nday añu doom ba tey jige gi sëriñ bi jige boroomam da nga ko déggee ci waxtaan wii ndax gis nga ni da koo laaj boroomam léegi mu tontu ko léegi kon war nañoo xam ni li ñu nekk yàlla sunu boroom xam na ko mi ngi koy gis wala alam ñu ñëw ci nettali ñetteel bi am na ca mag ña koo xam ni daa am ku ñëwoon ci moom ni ko dama laa jébbal sama bopp mu ni ko nañ dem ba ca sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaraloo ba mu ko ko leeralee sëriñ bi ni ko loolu wolof yi di wax naan ku yàgg ci pind baag fekk la fa noonu la deme daldi ni jox naa ndigal képp koo xam ni nit ci moom ni ko dama lay jox sama bopp ngir man mii nga nangul ko ko ni ko diw mu ni ko mbàkk sëriñ bi ni ko leen rekk laa bëgg ngeen dimbulee ma ko rikkwaay yoon yu ma leen teg na ngeen leen ciy teg ñetti yoon la ko wax siiw na sunu borom subhaanahu wa taala daa ku ñuy gis ci ay bët moo tax boo koy jox sa bopp faw nga am ko koy seedeloo ku la doy su ko defee taalibe bi war nay xool ku ko doy ci yoonu yàlla koo xam ne ay atam mat na ab yaram mat na xam a mat na bëri na looy gis lool ak manki te li ko waral at ya moomatul wala xam-xam ba moo moomatul wala yar ba moomatul moo tax ku ko man del jébbalu ci ko am ñeen fukki at koo xam ne xam na bu wér li sëriñ bi ci xam-xam lépp ndax li Serigne Touba xaadaloo law maxtaar bind mooy xam-xamu diine bi mënta ñàkk ba noppi di ca def kem kàttan ànd ak yar bu mat lool ndax ku amul yar ak lu mu bari bari xam-xam ku ànd ak moom doo àgg ci Serigne Touba xaadaloo law maxtaar loo mukk bu loolu jàllee Serigne bi gis nañu li mu teg ci waxtaan wi te mooy li mu digal Serigne si. ndax sëriñ bu ne war naa xam ni taalibe bi jébbalu ngir yàlla gënu koo xam adduna su ko defee mu koy bañ a jëmale ci lu bokkut ak yàlla subhaanahu wa taala di ko wax bëggug Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawo ci lépp bañ a wane génn féete kaw bu mu ko féete kaw wala alam ñu ngi ci nettalim ñeenteel bi Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawo mas naa jox Sëriñ Rijaal Sekk ñaari dàll ni ko bokkal benn bi mu bokk ko sëriñ bi yëkkati ba ca des ni ko yóotu ko te bu bee wadd mu xam xel su yëkkatee loxoom bee wadd sëriñ bi ni ko noonu laa demee ak adduna kenn mënta gën a message sëriñ Tuubaa xaada law law maxtaar loo waaye lan mooy adduna àdduna mooy li nekk diggante asamaan ak suuf loo ci bëgg te yàlla taxul bëgg nga àdduna su ko defee sunu borom nag bëggul ku koy bokkaale ak leen loo ko gën a wéetal di ko gën a jige fi mu ne bu ñu xoolee sunu borom li mu wax wattaxasallaahu ibrahima xalila li ko waral mooy wéetal gi sëriñ bi itam loolu moo tax yëmute kenn ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala loolu moo waral mu mën a dem ba dëkkaaleeg moom ba tey ñun murit yii ku ne fa mu toll ci kenn sëriñ Tuubaa xaada lahu la maxtaar lahu fala ab cëram ci moom di toll am na ñoo xam ni ci murit yi dañuy dem ci loolu ba duñ laal yan lu jëmul ci sëriñ bi wala lu jóge ci moom yu mel noonu nag nekkul wërteef ci kenn waaye lu ne daa am yoon am na cër ak daraja yoo xam ni rëy na rëy goo xam ni woor ak julli kese du ko mën a maye wala alam ñoo ci nettali juróomeel bi am na koo xam ni bi mu jébbuloo ci sëñ Tuubaa xaada lahu llahu maxtaar lahu da koo fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan mu tari ko sëriñ bi ni ko loolu sunu borooma ma ci tane li mu ci mën a muñ mënuma ko cee muñ bokkaale googu la koy junj di ko xamal ni sunu borom moom mën nga koo bokkaale du tax mu génn ci yow ndax moo bind ñépp moom ñépp bari ay melo lool bari ay mbindeef lool moom sëriñ bi ne képp ku ko boole ak lenn mu bàyyi la ak loola li fi tuuboo ko ndax fi mu aw rek fi la ñu bëgg a jaarale ku ko nangul dem ku ko deful itam tooñoo ko sa bopp ngay tooñ ndax moom àgg na ba noppi wala aw alam